al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu teg ci beneen xadis boo xamante ne nii boo amati solo la waaw muy xadis mille huit cent وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقم رواه أبو داود رحمه الله تعالى بإسناد صحيح قال الإمام al-Haafidu an-Nawawi rahimahullah mu indil ñu xadis bi mu ne wa an Anas mu ngi jëlee cette fois ci ci Seydina wa Mawlana Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam al-Ansari al-Basri radiyallahu ta'ala anhu wa arda di xaadimu rasulillah mu ne nee na annahu qaala mu ne anna nabiyya bokk ne yonente bi alayhi salaatu salaam kaada nekkoon na dëkkoon bari woon yaqulu doon ñaan ñaan gii di wax naa allahumma e saa inni man a'uudu bika maa ngi ñëw ci yow ngir nga musal ma minal baras baras bon moom lañ naan leef mooy benn kii la euh, feebar la boo xam ne mooy bu dee nit ku ñuul nga ah sa yaram wi xam nga sa der bi day ñuul nii en général day day weex day am côté yoo xam ne day weex nii même bu dee ku weex nga da gis ne weex yi bokkul benn weexaay mooy feebar boobu bu la dalee da ngay gis ne weexaay bi laal loxo bi par exemple wala xar kanam gi fu ne la mën a nekk walla mën a muur yaram bi yëpp nga xam ne day niroog l'albinisme mooy ci naan comme pune yi comme ñu mel noonu nga xam ne problème bu po ngay am te loolu day ay conséquences yoo xam ne moom lay indi mooy nit ki mën na bañ a am yenn sensation yi te loolu baaxul parce que lenn man na nekk fenn foo xamante ni lu koy lor jege ko te du ko yëg waaw mu ne nag borom bi maa ngi lay ñaan ci façon feebar yooyu di albaros mu ne wal junuun waaye maa ngi ñaan nga musal ci ak ak ndox mooy ndox la folie waaw waaw nga xam ne mooy xel mi mooy wëlbatiku nga xam ne après nag nit kooku mën na def yax yaramu neen te du ko tey ah, parce que àndul ak xolam xelam man na ñëw fii man na rey baayam ak ndeyam man na taal dëkk bi ah nekk pyromane te du ko tey yooyu yëpp teyu ko waaw gis train buy daw mu ñëw taxaw ci digg tali ci digg raay bi train bi dër ko waaw wala fekk xale buy dox ne mu jël ray ko loolu lépp mën na koo def waaw wala ci wàllu kàddu muy wax ay wax yoo xamante ni nii waxu kéefër wala wax yoo xam ne yu graw waaw mais loolu lépp kenn bu ko jàppe parce que kooku dafa wéradi conscient wul yàlla nag ma yàlla musal ci wàllu xel moo xam dafa wëlbati ko mooy aljunoon wal juzaam juzaam mooy ak ngaana la ko wolof di wax nga xam ne mooy bu jàppee loxo yi ba da koy lem waaw day lem cër bi lem ko way day mel ni day jël daal di koy mooy mooy ngaana rek waaw waaw nga xam ne nit ki léeg-léeg dootul mën a tey tàllal loxo bi day lemu du loxo bi kese léeg-léeg tànk bi wala am na tamit beneen façon bu tubaab yi di ko woowee l'éléphantiasis eh, boo xam ne boobu moom kii la mooy day eh, nu mu tudd tànk bi par exemple bu dee tànk bi la laal bu tànk bi doon day jékki di niiw yi gaan bi niiw yi yooyu lañ laal lex bi niiw yi ngan léeg-léeg bopp bi léeg-léeg loxo bi léeg-léeg fenn day gën di niiw yi jusaam en tout cas mooy ak ngaana waaw yàlla nag ñu ci wa sayyil asqam ak li nga xam ne ñoo yi gën yées ci wàllu wopp yi waaw gis nga borom bee yoonal ñu koy ñaan yu metti yi ngir mu musal la ci yow jaam bi yu baax yi nga ñaan ko ko mu ràng la ko may la ko mu ne xadis bi rawaahu solo na ko abu daawud al imaamu abu daawud isnaadin ci jàllale saxiixin bu wér léegi laaj bu njëkk mooy soom doon ko solo ñu ne la déedéet alimaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal sëriñam solo na waaye beneen ahmad bi alimaam ahmad ibnu shu'ayb an-nasaa'iyu indi na ko ci kitaabul isti'aada al min al junuun mooy ñaan yàlla hmm, eh, ci li nga xam ne mooy ak ndof mu ne kon mu musal ci al-imaam Abu Daawud kitaabu salaa baabun fil isti'aada mu ne haddasanaa mais du mooy mooy mooy biñ jóge mooy hadiisu kii bi Shakal ibnu moom la indi teg ci benn door te teg hadis bi voilà ah kon al-imaam Abu Daawud rahimahullahu ta'aala mu ne haddasanaa Muusaa ibn Ismaa'iil muy al-Haafiz at-Tabuzaki rahimahullah al-Minqari al-Basri Muusaa ibn Ismaa'iil Abu Salama al-Basri rahimahullah sëriñam la woon ak sëriñu al-Imaam al-Buxaari rahmatullah ala al-jamii' génn àddina 223 am na wuute dëgër këcc rahmatullah yaani qaala mu ne haddasanaa Hammaad mu ne ki ñu nekk mooy Hammaad Hammaad ibn Salama ibn Diinaar al-Basri Abu Salama ibn Abi Sakhra rahimahullahu ta'ala mooy ki gën a dëgër ci ku jële bi Saabit al-Bunani rahimahullahu ta'ala génn àddina la 167 rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana mu ne xabaar nañu Qataadatu di Qatada ibn Di'ama ibn Qatada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Harith ibn Sadus Abul Khattab as-Sadusi al-Basri gane àddina la 60 génn àddina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 voilà muy dix ans la moon yeneen saa sam bi ñëw Medina génn àddina la quatre-vingt-dix fële ca Basra muy sahaaba bu siiw muy xaadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal-junun wal-juzam wa min sayyi'il asqam voilà parce que hadis bi talla la bi dafa rafet <laughs> lii càllalay saxiixay ne charte ci charte saxiixay ne la voilà <laughs> waaw <laughs> moo tax imaam an-Nawawi ci al-Azkaar dane rawaahu Abu Daawuud wa an-Nasaa'i bi isnaadayni saxiixayni voilà <laughs> non bu wër la waaw waaw mu ngi noonu le moo tax ke eh, kii al imaam Zaynuddin al-Iraaqi ah Euh, moo tax mu na ko matal ko mu ne waaw saxiixun ala sharti ash mooy hadis bu wér a ngi ci mooy góor ñi ngay gis ci tàllale bi ñoom ngay fekk boo demee sax imaamul Buxaari ak sax imaamu Muslim Abul Xusayni rahmatullah alayhima ñoom ngeen fekk kon hadis baa ngo léegi lëkkaale mag suñu bunt bi di fadlu ad-du'a ngëneelu ñaan ñu ne la euh, leer na mooy ngëneelu ñaan gi di ñaan borom bi ba léegi boo seetloo hadith yi mujjee gi fi yépp ay musluwaay la ay waree kon nag lu ñu musloo wax dëgg yàlla ñàkkul ci l'islam yeneen saa sa bàyyi wu ñu sudaa de waaw ayahsabul insaanu an yutraka sudaa borom bi ne ndax nit ki daa jàpp nañ koo bàyyi noonu rek muy wëndëg noonu déedéet waaw kon nag bii beneen beneen la bu ñuy musluwaay allahumma bari woon lu mu ko doon wax inni man rasulullah a'udhu bika min al-baras ñaan naa nga musal ma ci feebar boobu nga xam ne ay weex weex lay nekk ci yaramu nit ki waaw nga xam ne nit ki day waale sensibilité waaw man na nekk koo xamante ne ab taala ñu ñëw bu ko mënula gis ah, xam nga bu commencé yenn tàngoor yi nga xam ne fii musiba fi ñëw man nga jóg xooli nooy def waaye bu dee koog da ko duggee waaw wala yenn seddaay yi nga xam ne day sedd guy moom amul sensation boobu te loolu mën na am ay problème ci organisme voilà kon nag lu mel noonu yàlla yàlla nga ma musal minal baras waaw wal juzaam wax nañ ci sànq mooy loolu nga xam ne day affecté li nga xam ne mooy cër yi feebar boobu ak ngaana waaw nga xam ne bu dee tànk yi daanaka day yàq kii yi lem ko bu dee loxo yi noonu loolu noonu mu ne yàlla nag ma ci musal léegi nga xamante ne nii léegi nag mu ne euh, léeg-léeg sax am na ñoom da di dal ba affaire yi bi day waral ñu war leen a amputé waaw loolu lu metti la wal junuun waaye ak ndox waaw mooy nekk koo xam ne dangay ngay tàggoog sa sago waaw waaw ndax bu boobaa euh, lii tax yàlla bind la doo ci mën a nekk tamit waxoon nañ la yi nga xam ne yooyu ngay nekk yooyu ngay def yi nga xamante ne vraiment euh, nit ki euh, day xaw a yéeme daal waaw nit ñi di la daw même yële yenn feebar yoo xam ne ñenn ñi di la mooy toog di la kii ah waaye mu ne wa min wa sayyil asqam ak yi nga xam ne ñooy euh, yu yéesu wopp yi wopp yi nga xam ne bu la dalee da lay défigurer par exemple wala yi nga xam ne bu la dalee yow da ngay am xet goo xamante ne kenn du la mën a jege waaw wala wopp yoo xamante ne bu la dalee daanaka mooy ku la xoolati nii sax dootu la xàmmee wal iyaazu billah waaw ay fépp sa fépp di néew yi par exemple comme l'éléphantiasis bee waaw yu mel noonu euh, nga xamante ne ak feebar yoo xamante ne nii genre cancer yeeg nga xam ne day ronger nit ki metti lool mooy sayyul asqab waaw yu yiis yooyu yàlla nag ma ci yàlla musal waaw ay pancréas yoo xam ne yu yu yu yu yu yàqu ay reins yu yàqu ak yu façon yu mel noonu yàlla nag ma ci musal waaw a'adana min hadi euh, ci mbir yi yëpp waaw kon yii nii nga xam ne moom yonent bi alayhi salaam ak ki mu doon moo doon ñaan borom bi mu musal ko ci yii nii kon lii baax na xam tamit di ñaan borom bi tabaraka wa taala eh, mu daal di la ciy musal al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala moo di xadis bi ci tegu mooy xadis mille quatre cent kon lëkkaale mu bunt bi wax na mooy gëneelu di ñaan ñaan yi ngi ci def koy musluwaay la yonent may saasaan ci boppam doon dëkke di ko wax kaana koo gisee ku nekk kaana la wax waaw di wane yu bari yi mu ci doon ak façon yi ak tamit l'islam li ñu la yàgg a wax yërmandey l'islam nga xam ne mbir yi day bari waaw bu ak bii accessible bu dee manoo bii nga war a man beneen boo xamante ne yow boo manul yëpp wala manoo ci yu bari jàppal benn nga jaamoo ko yàlla roy ko yonent saa salam borom bi ame ci sa jege borom bi roy yonent way ba pare borom bi fay la ci ba pare defal la ca la nga xam ne moom nga bëgg amin yàlla nañu ko borom may muy indi hadis mille huit quatre cent quatre-vingt-cinq mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul allahumma inni a'uudu bika minal juu'i fa innahu bi'sa ad-dayyi' wa a'uuzu bika minal xiyaanati fa innahaa bi'satil bitaana rawaahu abu daawuda bi isnaadin saxiix rahimahullah kon al imaamu al xaafidu ah an-Nawawi rahimahullah ah mu indi xadiis bi waaw. mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi mus mu ndaw mi radiyallahu anhu wa ardaa annahu qaala nee na kaana rasulullah waaw mu ne kaana nekkoon na rasulullah waaw hmm? Allahu akbar <laughs> Allahu akbar mu ne ndawal yàlla saa sallam nekkoon na yaqulu kaana yaqulu gis nga rasulullah saa sallam yaqul nga xam ne yëpp yooyu la allahumma e sa borom inni man a'udhu bika maa ngi ñaan nga musal ma min al juu' ci xiif am na doon wax fàttal ko jotaay bële mais phase mi ngi neex la Seydina Ali doon wax ci ñàkk radiyallahu anhu wallahi wax na dëgg asadullahi al ghalib yeneen saa sallam ne radiyallahu anhu yeneen saa sallam ne ma borom bi maa ngi lay ñaan nga musal ma minal ju'i ci xiif fa innahu ndax gis nga xiif bi sa daji' mooy ci gine yées koo mën a tëddale mooy boo xiifee boo tëddee say nelaw du jaar yoon te mooy loo mbir la moo xamante ne ni da parce sa biir bay gurguri waaw après yow ba pare nag sa ba pare affecté sa xel mais sa lépp nga bari ay xalaat mbir yi lii moom waaw lii moom yéeme na de waaw waaw <laughs> mooy tax ba jaamu yàlla yi doo ko def ni mu ware waaw waaye it yi la war rek yow doo ko mën a tax taxaw sa bopp ci yeneen sa mbiru bopp waaw day faibliral sax sa doo doo am force waaw sa yuur gi sa yuq gi sa ñeer yi day am problème waaw nga xam ne léegi après nag mu dese la di xalaat naan naa lii nu ko teg lii fie ma tuumaal dogal <laughs> ak ñoom diw ñee xoola liñ am yëpp ñii ñoom yéeme na de xanaa du borom bee joxe walla iyaazu billaah <laughs> waaw waaw ah! mooy kon maa ngi lay ñaan nga musal ci xiif fa innahu bi'sa ad-daji' mooy ki gën a bon koo tëddaaleel mooy xiif xiif moom bu dee dina bokk mbàjj moom tey nga dee moom <laughs> waaw mu ne waaye wa maa ngi ñaan boroom bi nga daal di may muusal ci tromperie ak nekkub traître traîtrise waaw la traîtrise waaw loolu vice bu bon la waaw fa innaha bi salbitaana mooy lu yées loo xam ne moo mën a nekk ci biiru nit ki waaw moo gën a yées loo xam ne moo mën a nekk ci biiru nit ki lu mu ëmbaale muy jikko ju ñaaw ju nekk ci moom nga xam ne génn kóolute nit ki amu ko ab trahir man la fii mu ne wala trahir wu man wala yaazu billah allahu akbar waa ji pour ses intérêts mondains personnels et détestables il est prêt à trahir qui ce soit waaw pare na ngir bu dee mbiram dox pare na trahir laa wax bojjo la paaka ci sa dox gi lay def daal di avancer waaw wal iyaazu billah hmm? te tamit mbiru àddina bu taxawee gi ko borom bi gàll moom ngir mu def pare na ngir trahir ko bañ koo def moo tax borom bi noonu ya ayyuhal ladina amanu la taxunu allaha war rasula wa taxunu amanatikum mbooleem seen pacte yi yéen ñi gëm yàlla ay way bu leen trahir seen borom mooy la mooy li tax mu bind leen lu ngeen ci ne bu ngeen ko fi bàyyee lépp lu ngeen ko jënd yéen a ngi trahir pacte ba ngeen jëlewoon ak moom bam leen ne alastu bi rabbikum ñu ne ko qaalu mu ne qaalu bala bam leen la ñu laajee ne ndax duma seen borom ñu ne ko waaw kon moom lañu war a jaamu fii nga ñëw bàyyi ko fi ndax sa leneen walla yu ñeneen biri ñeneen nga nekk supporter bu yées wala yow sa mbir bopp tax nga bàyyi fi jaamu yàlla jooju yaa ngi un trahir man wala trahir wu man laa taxuunu Allah waaye war rasul bu leen trahir yonent bi alayhi salaatu salaam bu leen ne da ngeen a gëm comme ni ñoom Abdallah ibn Ubay wal munaafiquun al kibaar doon def lépp lu ñu ànd amrun jaami' ñu fexe ba génn ci lu leen di boole comme ba ñuy dem Uhud ñu dem ba gannaaw wane gannaaw dëpp waaw wala buñ duggee ba ci biir buñ ñëwee sax comme Muraysi dinañ fexe créer ay mbir yoo xamante ne yu ñuy yàqale yonent bi alayhi salaatu wa salaam bu leen ko def waaw te trahir yàlla mooy trahir yonent bi alayhi salaatu wa salaam trahir yonent bi mooy trahir yàlla noo ko dëppe baax na te bu ngeen ko defee wa taxuunu amaanaatikum pacte yi ngeen jëloon seen borom ak yonent bi alayhi salaatu wa mooy bu ngeen bu boobaa di ngeen ko trahir moo tax ku la dàq trahir yooyu fali siwaaha abiya waaw moo tax jullit boo xam ne respecté wul julli respecté wul dara seet ko parolam du ko mas waaw kooku ate bi nga xam ne fitraam complètement yàquwul sax da koy tane ci côté boobu ni muy mën a sàmme kàddoom moom ate bi ki gëmul dara sax bon oh, parce que c'est ça ça c'est c'est normal c'est qui est normal je vous ai je de venir que je venir à midi euh, mais ñëw nga ko oh mais ça va yow mu ne non mais c'est c'est c'est y a normal kooku parce que dafa am fitraam bu yàqul mais xo ki ne jullit la waaw nga xamante ne nii moom fi muy gën a yéese nag mooy ki nga xam ne daa dem ba insha allah am ñëpp xam nañ ne bu ko waxee mooy du def li mu wax après nag bëgg koo teg bu ñu waxee mu ne noo waxoon naa insha allah al iyaadu billah xoolal kooku fi mu rabese insha allah fi mu ko wàcce ak li tax nit ñi di xalaat léegi ah insha allah yan insha allah non incha allah man je ne crois pas incha allah <laughs> norvégienne ba <laughs> suédoise ba waxoon <laughs> loolu moom dama ko fàtte quoi seen documentaire la cinq laa doon xool ndege waa ji Sénégal quoi loolu maa ngi woon fii nii yàgg na ndaw si day ñëw après vacances dem ba bari na lu muy dem Sénégal quoi Euh, buy dem buy dellu Suède après euh, jëndaale seen façon oto jaganjaay yooyu ñuy defar ak super yooyu nga xam ne di fàttaliku Sénégal ak tamit mooy rek tubaab yi ak mo touriste yëpp quoi tubaab ak ñàkk tubaab foo dem ut fa loo xam da la koy fàttali ay souvenir mais moom yooyu dafa mel ni xaw ma da koy commerce Suède wala en tout cas mais mais liñ dem wax waa ji waa ji naan ko euh, ouvrier bi ko doon defaral affaire yi fekk moom daa waroon a dem quoi mu ne ko léegi yow kañ lay pare mu naan ko xaw ma demee mu ne ko à quelle mu wax après waa ji ne insha ah, allah non non non non allah non kooku mu leer ne kii yàgg nañ ko wax insha allah daal di koy njuuy moo tax bi mu waxee insha allah rek dafa catégoriquement ne ko non non non insha allah non non non parce xam na ne insha allah wolof euh, wal iyaazu billah euh, loolu yéeme na quoi kon. Euh, allahumma inni a'udhu bika min al-ju' fa innahu bi-dad-dajji' wa a'udhu bika min al-khiyana fa inna bi-sal-bitana bitana mooy li nga xamante ne mooy li nekk ci biir hmm? nit ki mooy contraire li feeñ moo tax borom Awnul Ma'bud Abdullah al-Azim al-Abadi mu ne loolu mooy wa asluha fi thawb fasti'ira laha yastanbituhu yastanbituhu lima yastanbituhu al-insan min amrihi wa yaj'aluhu bitanata haalihi mu ne ci mbubb la doon doon mooy mbubb côté bi féeti ci biir loolu lañ doon wax bitaana après nag ñu àbb ko ci wàllu làkk di wax nit ki li mu nëbb ci biiram waaw waaw kay loolu la buñ ne bitaanatu daa dem nag ba ki nga xam ne sa euh, proche conseil ñu la jege lool ñu lay ñu lay woole sa bitaana voilà loolu tamit dajee ndax mooy ñu nga xam ne sa dañoo jagoo da ngeen leen a jagoo ñu am accès ci yow comme buur bi ñu ko gën a jege ñu naan bitaanatul rajuli bitaanatul malik waaw ñi ñooy les proches conseillers les proches la garde rapprochée du bourg euh, du régent ak yooyu kii la mooy loolu waaw kii ko gën a jege waaw mooy ahluhu wa aw xaasatuhu waaw nga xamante ne kon ci loolu la jóge lii nag buy wax mooy li nga xam ne nit ki da koy dafe ci biir da koy dégg ci biiram muy ak trahir gu nekk ci xolam yàlla nag ma ci yàlla musal kon nag mu ne rawaahu soloo na ko Abu Dawud al imaamu Abu Dawud waaye tamit bi'satil xiyaana wa a'uuzu bika minal xiyaana fa inna bi'satil al al bitaana mooy tamit yàlla yàlla nga musal ci ay jegeñaale yoo xam ne dañ laa jege lool waaye ay trahir man lañ ndax loolu mooy gën yées ñi xam ne ñoo la gën a jege nga mën a am con euh, confiance ci ñoom ñu trahir la foofu lay gën garaawe bi satil di taana kon léegi hadis bi mu ne rawahu Abu Dawud al imam Abu Dawud moo ko solo mu ne bi isnaadin sahih ci jàllale bu nañu seen mbir moomee mu ngi ko indi kitaabu sola mooy buntu bi ñu nekk téere bi buntu bi ñu nekk euh, jamono yi yëpp hadis yi ñu génn léegi nii mu ne baabun fil isti'aada mu ne haddasanaa Muhammad ibn al-Alaa <coughs> mu ne nettal nañu suñu sëriñ Muhammad ibn al-Alaa ibn Kurayb al-Hamdaani Abu Kurayb al-Kuufi sëriñu waa kutubu sitta gane àddina 161 génn àddina 247 rahmatullahi alayhi an ibn Idriis moo ko jëlee ci Ibn Idris bi Abdullah ibn Idris ibn Yazid ibn Abdurrahman ibn al-Aswad Abu Muhammad az-Za'afiri al-Kufi rahimahullah gane àddina 115 génn àddina 192 nekkoon fiqatun faqihun abid ku dëgër déggkatu fiqh ku déggoon diine jaamukatu yàlla rahmatullahi alayhi Muhammad ibn al-Ala moom kenn du ko laaj wax naa la Serigne waa kutubu sitta ñoom Imam al-Bukhari Imam Muslim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 nekkoon saduqun ku dëggu la il sauf que day léeg mu jaxase ci li nga xam ne mooy euh, jaxasoo ci hadith Seydina Abu Hurayra mi nga xam ne moom moom lay indi al-Maqburi mu jël ko ci al-Maqburi di Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al-Maqburi rahimahullahu ta'ala génn àddina 123 rahimahullahu euh, ta'ala rahmatan wasi'an Abi Hurayrata mu jëlo ko Seydina Abu Hurayra ad-Dawsi al-Yamani hafizu sahabati génn àddina la cinquante-neuf inchallah am na nag ñu wax cinquante-sept am ñu ne cinquante-huit waaw inchallahu taala cinquante-neuf amaana mooy li gën a dëgër annahu qaal ndax li tax ñuy dëgëral lool nag xam naa diñ mën a wee tax ngay dëgëral ma ne parce que moo ne woon yeneen sa sallam dafa <laughs> leen doon moytulug ne année soixante yi bu ñëwee moo ne da leen doon moytuloo kii mooy xilaafaay jamono yi nga xam ne ay jeunes ci waa yu ñuy ñàkkub yar waaw di def ak tojaange eh, eh, nettal leen ñooñu nag après yàqute yiñ fiy nekke yabu sayna Abu Hurayra nag nen naan bu ma sañoon ma wax ñan ak ñan la da doon ñaan borom bi saa su ne nag yàlla yàlla mu musal ci jamono jooñ nga xam ne ay gone yu bokk ci Quraysh yoo xam ne amuñu yar amuñu teggin amuñ dara waaw ba pare di def ay tojaange ñooy jiite mbir yi ah yal nañ ma musal ma fekk moo tax moom l'année cinquante neuf la génn àddina l'année soixante Seydina Muawiya génn àddina Yazid ñëw doom ja yàq nga commencé walla iyaazu billah <laughs> walla iyaazu billah kon nag mu ngi noonu al-Haafizu Dawsi Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu allahumma inni a'uuzu bika minal juu' fa innahu bi'sa ad-daji' wa a'udhu bika min al-khiyana wa min a'udhu bika min al-khiyana fa innaha bi'satil bitan voilà nii la ko al imaamu daal di indee kon di muslu ci yi nga xamante ne mooy xiif ah boo tax képp ko am na waayaw moo tax boo déggee suufi naan la juuxun tawil mais ça ne baa pas dire goo xam ne day tax yow dootoo man dara ah non non amul njariñ ju yow juuxu xam ne xiif boo xamante ne nii day tax yow daa nekk sa xel mi yépp boo toogee ne dangay jaamu yàlla yi newu ci mu nga ca la la la nga la la la nga bëgg a lekk ta amoo ko ay way way waay bu ma yàlla bette woon waay ay waay kooku talul jaam yàlla waaw ba pare di am ay njort yu ñaaw ci boroomam ñi nga xam ne jàppan ah borom bi de liñ diggee yëpp waaye man nii de waaw commencé di am njort yu ñaaw xam nga ne loolu taxul ñuy wax mooy jóogoo xam ne di nga nii mais du la teree man yu bari mais jóogoo am dana lay looploo waaw ba pare lenn yi ngi doo man dara ma lemal nga lekki am loo def sa biir bi mu téyel la sa ndigg lii nga jaamu sa yàlla gin koo sant waaw Seydina Muusa alayhi salaam wax nañ la ko waxate na ko keroog borom bi na ne summa tawalla ila zilli waaw keroog bam rootalee jigéen yooyee Shaykhu Madyana ba doomu Shaykhu Madyan ba ah alayhi salaatu wassalaam ñu ne Seydina Shuayb la ma ne taggu naaj bu baree fa amoon waaye dafa jóge ca naaj wa dem ca ker ga ndax foofu ngay gën a sant yàlla waaw sa biir bi nga am loo ci def loo xam ne nag lu neex la saa ay nekk bi di lekk ay ngeer ak ay matt ay kiiwag déedéet lekkal lu am solo ta neex sante ko sa borom waaw te nag bañ ci ëppal ëppal goo xam ne da après day tax yow dootoo mën a cee jàmm parce loolu moom day yàq sa xol bi waaw ba pare tàyyeel loola ci jaamu yàlla te sa digganteeg sa borom lu bari day amay rëq-rëq waaye sinon lekk lu neex sante ko yàlla mu may la nga mën a entreprendre à jëmaat yi yeneen jaamu yàlla lool mooy am xel waaw moo tax loolu daa am solo kenn jàpp na ay dëddu àddina mooy nekk di lekk ay ay ay ay ay benn pepp mburóog waa benn daggatu mburóog déedéet loolu tëdduwul benn ba ba dëddu àddina waaw waa ji ndékkee euh, mbote mu ndaw am mbote bokk <laughs> wala ab bëy man na laa gën a dëdd àddina fuuf yow mii damm benn mburu mu wow di ci wis ndox waaw mbir mi daa nekkul foofu dëddu àddina ci xol la nekk nekkul ca la ngay lekk la ngay naan ak yooyu déedéet ci xol kookee di lekk ka naan nan la xolam mel ak boroomam nan la mel ak àddina loo kooku loolu mooy dëddu àddina kooku la ñuy seet xool ndax est ce xol bi yàllaa ci ne wala leneen waaw bu dee yàlla kese la kooku dudd àddina même bu dee ne borom bi jox na ko lépp àddina mooy le plus riche du monde kooku moo dudd àddina waaye nag bu dee yàlla xaj na la fi na naf sugoogee borom bi newul sa xool yow leneen a fi ne doylu woo li la yàlla doyloo mbiru yàlla doyloo sa borom sa waay boo ñàkkoon lépp yow de toute façon dëddu woo tus affaire la dëddu xam nga ne addinaa la dëddu ak mbir addina waaye boo ci manoona am diñ ci am moo tax gaa yu bari di jaay ne dañoo dëdd àddina mais dañoo jéem jéem jéem manut waaw essayé nañ nu ne waaw taal bi daal ëfe nañ ko nu nekk taale nañ ko nu nekk waaye jafut dara léegi nag ñu ne ah dëdd àddina rek waaw li yor course di kii alors que bu ñuy gis loo xam ne lu leen di kii luñ ne ah jaayum suuf mi léegi daa dox di nekk courtier boo xam ne di nax nit ñi ah léegi mu dugg ci nga gis ko mu sànni kurus ga xamatul luy laa ilaha illa xam nga ne kooku caaxaankat la woon te moo ko fi dàqoon a wax kooku <laughs> kooku euh, da doon masque wu kese walla iyaazu billah kon hadis bi hadis la bu am solo yooyu euh, juwoo dafa garaaw waaw loolu nag fiqu du'a ba léegi dafa am au allahumma inni a'udhu bika min al ju' boo bëggee it bu romb musal la ci yooyu deel moo tax famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur dox leen ci suuf ah uti faggu teel faggu teel woo xam ne faggu teef gu dagan waaye nag na ngeen yëg ne lépp lu ngeen di am ci yàlla ngeen di dellu de lu ngeen di faggu na xalaat seen maad seen ëllëg seen delluwaay ëllëg te xam ne il faut mu dagan fexe leen mu dagan moytandiku leen lu xaram moytandiku leen loo xamante ne nii borom bi tabaaraka wa taala buggu ko wala da ko xaraamal sinon lépp loo fi def ci loo xamante ne daganul ah bés dina jot borom bi ngay ñëw mu daal di lay àtte ci loolu waaw ah, waxoon nañ ko waxati ko waan maalihi min ayna iktasaba wa fiima anfaqa ñeenti laaj yi ñu lay laaj boo jógee ku nekk yawmal qiyaam bala ngaa teg paa yeneen saa saa nee na dinañ la laaj sa alal boo ko jële waaye ba nga ko amee foo ko dépense kon loolu lu am am solo la liggéey da ngay fexe tegu di am fam bu téef bu dagan waaw te lépp loo xam ne man nga ko mu améliorer sa situation bi ngay am da am mille euros par mois nga mën a am def benn formation yokk garaat l'islam dana la bu ko def bal danaan la sax defal loolu waaw defal beneen formation boo xamante ne en même temps nga cumuler ko muy alternance ak sa liggéey bii bu ko defee yow après ngay gagner quinze mille euros voilà boo jógee cinq mille euros yi gis loo xam ne un million man nga ko am demal cinq millions yi loolu la loolu mooy doylu te loolu mooy dégg bii ne te loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy li jaaduta loolu mooy li nga xam ne mooy dégg diine mais nekkul euh, nekk ay médiocre yoo xam ne lépp ci médiocrité lañ koy teg jël lépp teg ko ci ay médiocrité yooyu déedéet loolu du diine ah kon loolu nañ ci bàyyi xel wallahu taala alam mooy aljumata tamit loolu yow itam ni ngi ciy musloo boo gisee say mbokk yoo xam ne ay nit bokkuma sax ay jullit ay nit yoo xam ne dañoo nekk ci ay jum ak yooyu ak ak ak xiif gu tar nga fexe yéen tamit ngeen mobiliser wu lu ngeen leen dimbalee ci ak dund wala yi nga xam ne mooy yoo xam ne ay ay coopérative yoo xam ne buñ ci bayee am yuñ ci def dina tax ñu soqale ku daal di génne ci seen ndóol googu ci seen ñàkk googu loolu yi ngeen def ko waaw ak trahir tamit nga fexe yow non seulement bul trahir waaye tamit li yées mooy nga am koo xam ne da am coom confiance defe boo ko wanee gannaaw lu wuyis yi moom la bi sa ah wa a'udhu bika min al-xiyaana fa inna bi'satil bitaana waaw conseillers yi gën yées mooy ñi nga xam ne ce sont des trahirman waaye yow nit ki na la leer ne sa bopp li gën yées ci yow mooy li nga xam ne jikko yi nga xamante ni jikko yi nga xamante ne nii mooy jikkooy trahiraat waaw te wax nañ la yi ci gën a mag mooy laa taxuunu allaha war rasul waaw alayhi salaatu wassalaam waaw kon nag loolu nañ ci bàyyi xel loolu mën na solo insha allahu taala tay dañaa yem ni ah bii di ñëw ñu gis hadiisu <laughs> Seydina wa Mawlana Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalibi Abu Turab Abul Hasan wal Husayn radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaana al-'ulaa maskanahum wa ma'waahum wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala